بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين kon muy laaya bi nga xam ne mooy juróom ñeenteel bi tàmbali woon nañ ko ci jataay bi weesu mu ne qul yonent bi alayhi salaatu wassalaam boroom bi na ko waxal maa kuntu man de nekkuma bid'an minar rusul koo xam ne maa fi njëkk a woote ne yolla ma bu yónnee alayhi salaatu wassalaam waaye yi nekkuma koo xamante ne nii mooy damaa sos wax ji nga xamante ni moom laa leen indil de wama adri ma yufalu bi man na xawma li nga xamante ne nii moom lañ may def wala bikum ta xawma tamit li ñu leen di def yéen waa màkk yi yéen yéefér in attabi'u man de nekkuma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di topp lu dul illaa ndere lu dul maa li nga xam ne yuha ilay moom la nga mooy li nga xamante ne nii moom la ñu man la ñu ma wax bokkuma te man nekkuma illaa lu dul nadirun xuppaatekat mubiinun bu leer ñu ngi woon di wax ci loolu la ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi ci wax ji te wax ju mel nii nii ne wa maa adri ta ma maa yufalu bii li nga xam ne moom lañ may def wala bikum du caagante ne yéen lu mel noonu rek la waxoon ci xadiis mi nga xamante ne nii al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal soloona ko ak taalibeem bi dal imaamul buxaari rahmatullahi alayhima muy xadis bi nga xamante ne mooy xadis bi wax ci mbiru ummul ala mooy ummul ala benn jigéen la woon ci waa lansaar ummu ala mooy yaayu ala taala anha wa ardaaha di doomi alxaaris ibn thabit ibn xaarija am nañu wax loolu la alansaar ya bokkoon ci waa Medina moom dafa nettali ne mooy li muy nettali biru Seydina Usmaan ibn Mad'un radiyallahu taala anhu wa arda tuddoon nañ ko bi ñuy gis at tabattul ki suuratul muzammil mais fan yee yëpp tuddaatoon nañ ko di Usmaan ibn Maz'un mi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne nii Makka la dëkkoon al-Jumahi bokkoon ci waasoy Makka yi ba nga xam ne ci la gàddaay dem Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam di boole diggante way ñi jóge Makka ñi nekk Medina di leen mbokkale mu boole woon nag Seydina Usmaan bi moom mu daldi woon dal ci waa kër ñoom Ummul Alaa bi radiyallahu taala anhum Usman bi nga xam ne nag fa la nekk moom Seydina Usman bi Medina bokk na ci ñu njëkk gaañu foofule wax nañ ne sax Baqiya muy almeeru Medina yu mag yi bu nga xam ne moom lañ xam muy Baqiyul Gharqad moom mii moom la fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam njëkk a denc moom Seydina Usmaan ibn Mad'un am na xadis bu da'if buy wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la woowe woon masa woowe amirul mu'minin njiitu jullit ñi waaye xadis boobu bële dafa da'if Seydina Usmaan boobu nag ummul ala bi nga xam ne ci la génn àddina ba ñu waajal ko toppatoo ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam aksi ummul ala daal di jóg ne man de shahaadati ne man de sama seede ne yow ci yow de yow mii di umma di di Usmaan ibn mii tëdd te néewam nekk nii mooy anna allaha akramak man de li may seede ci yow mooy ne borom bi tabaaraka wa taala daal dina lay teral yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waaw wa yudriki anna allaha qad akrama ne waa yow ummul kan moo la xamal ke ne borom bi tabaaraka wa taala teral na Usmaan ibn Mad'un mii néewam tëdd nii nee na mbir mi jaaxal ma lool fa qultu ma ne man ummul ala bi abi anta wa ya rasuulallah jëndi naa la sama baay yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam faman yukrimuhu Allah fa man yukrimuhu llah ana kan la borom bi tabaraka wa taala di teral bu dul net bu teralul Usmaan ana kan lay teral radiyallahu anhu yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di koy tontu ne ama huwa ne kanta moom moom mii de Usmaan ibn Maz'un mii tëdd de néewam tëdd nii ah faqad ja'ahu al-yaqin dëgg-dëgg li nga xam ne mooy dee gisuñu borom wax ne faam rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jaamul sa borom ni la dee mi nga xam ne amul amul sikki sàkka ci ak ñëwam accès ah loolu de dee googu di dikkal na ko wallahi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne maa ngi wàtti allah di borom bi tabaraka wa taala inni la arju lahul xayr man ya rasulullah de maa ngi yaakaar bu baax ngir Usmaan ibn Maz'un mii faatu alxayra yiiw bi ajjana ak lu yiiw kese de laa ko yaakaaral waaye wallahi maa ngi dellu di wàcc sama borom wa ana rasulullah te man maay ndawul yàlla yi maa adri xaw ma maa yufaalu bii xamuñ li nga xam ne moom la ñuy def ci man même bu dee ne ci ruwaat yi am nañu ne non non non maa yufalu bihi la yonent bi alayhi salaatu salaam li mu wax keroog da ne non moom xamul li ñu defal Seydina Usmaan ibn Maz'un loolu la waaye riwaaya yi ci saxiixul imaamul Buxaari yi gis naa ku mel ni imaamul Qurtubi di dàq ne mooy riwaaya imaamul Buxaari yi amul maa yufalu bii dañ naan ah, am na ci boo demee ci kitaabul janaa'iz baabu duxuuli buntu bi nga xamante ne mooy dugg alal mayyiti ba'dal mawti ginnaaw bi ngay dugg ci ki faatu ginnaaw bi mu génnee àddina foofu la imaamul Buxaari wax na ko ne xaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Yaxya ibnu Bukayr saydi sëriñ sëriñ di Yaxya ibnu Bukayr qaala mu ne xaddasanaa al-Layth di al-Layth ibnu Sa'd an Uqayl mu jële ci Uqayl ibnu Xaalid al-Ayli al-Qurashi al-Umawi rahmatullahi alayhi an Ibn Shihaab mu jële ci ki nga xam ne mooy Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaydillah ibnu Abdillah ibnu Shihaab muy imaam ibnu Shihaab az-Zuhri rahmatullahi alayhi mu ne axbarani yi nettali na ma Xaarijatu ibn Zayd bokkoon ci fuqahaa u Medina yi mooy boroom xam-xam yu mag yu Medina yi nekkoon doomu Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu saxaaba bu mag boo bële anna Ummul Alaa ikene Ummul Alaa ba pare ci xadiis boobu loolu la wax ne moom dane du man xaw ma te man maay rasulullah maa yufalu bii dëgg la imaamul Buxaari yi nee na an Uqay mu nee na bi mu ëndee xadis bii mu teg ci ci suufam ne haddathana Sa'id ibn Ufayr mu ne nettali nañu Sa'id ibn Ufayr qaala mu ne haddathana ci beneen yoon mu xadis bi haddathana nettali nañu al-Layth imaamul Layth mithluhu lu mel ni nii wa qaala Naafi' ibn Yazid mu ne Naafi' ibn Yazid nee na an Uqay li jële ci Uqay maa yufalu bihi te mooy mooy à place de maa yufalu bii dane maa yaf'alu bihi liñ koy def moom Usmaan wa taaba'ahu Shu'ayb mu ne Shu'ayb ibn Abi Hamza rahmatullah alayhi Abu Bishr moom daal dina ko ci topp wa Amr ibn Dinar di Amr ibn Dinar al-Makki mu màcc mu màgg ma al-Asram wa Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi rahmatullah alayhi Abu Urwa rahmatullah alayhim mooy ñaari riwaayo moo ci am mooy ne loolu mooy këne amu ci am na ci riwaayo waaw léegi nag daa am ñu nootal ne bihi la waaye dañ naan la lu ci man di nekk te am na yeneen beneen riwaaya comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam al xaafiz ibn Hajar leeralee ci Fathul Baari ne Abd ibn Hubayd na ko ci càllale boo xam ne bu wér la jaar ci Abdur Razzaq këne boobu yonent ma lay saa saam dane maa yafalu bii te loolu lépp même buñ d'accord dañ naan mais alquran wax na loo du même chose la alquran wax noo ne waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yéen ne waxal waa Makka ne wa maa adri maa yufalu bi bi bikum loolu leeru la waa leer na kon mu ngi noonu le mooy ne loolu liñ ci doon wax mooy ne yonent bi alayhi salaam nekkul mukk moom xamul li ko yàlla dig ak fan la jëm même ci àddina ak ci alaaxiraa yem loolu da ko borom bi moo ko leeral moo tax keroog Badar xare bi bu ñëwee da doon wax ne allahumma anjiz lii maa wa'adtani di ñaan boroom bi tabaaraka wa taala di ko dagaan naan ko boroom bi tabaaraka wa taala yal nag ma defal li nga xamante ne moom nga ma digoon ci nga mooy ngañaay ci kaw waa Makka ñii kon loolu ma bi sa salaam yàgg naa xam loolu lële te yàgg naa dig saxaabaab yi ba mu nee Makkatal Mukarrama ñoom Seydina Xabbaab ibn al-Arat nekk ci mbugal yu tar yi fekk ko mu toog ci kaaba gi mu fekk ko fa di ko dagaan naan ko waaye is doo ñaanal yàlla mu dimbali ñu ci mbugal yi ñuy dal yonent bi sa sa mer mu ngi soloon benn burda daal di mer ne am na ñu leen fi jiitu woon ñoo xamante ne nii dañ leen doon siyee dugal leen ci suuf di leen lakk jël ay peñe yoo xam ne dañ koy tàngal ba mu xonk cur ñu koy boros di ko jaarale seen bopp yi te teew leen woon des ci diine ñu nekk ne yéen nag da a yàkkamti waaye diine jii suñu borom dina ko àggale fa nga xamante ne nii mooy fa ko neex lay àgg bu garoog la ko doon wax yu mel noonu le aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam kon nag mooy yonente ma yooyu yëpp xam na ko mais borom bi ko waxal lii te loolu mooy li nga xamante ne da koy xam boroom bi ne ko mais waxal lii ca loo xam ne dëgg la ndax loolu la mooy boroom bi kantaa fee peeg li nga xam ne mooy xam-xamu borom bi mu lay defal lépp ci biti ak ci biti ni ko borom bi xamee ak ci biir ak ci biti waaw loolu moom bindeef xamu ko même yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu kese lay wax fii wala bikum du caagante ne yéen waaye kantaa lim leen di def fan lañ jëm bu ñu weddee yàlla ay safara loolu moom leer na